fa yaqulu al'imamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baab athalaathumiya wa xamsatun wa arba'uun baabu karaahati taxsiisi yawmil jumu'ati bi siyaamin aw laylatin hi bi salaa walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci buntu bi gisoon nañ ko bu woon nañ ko suñu jotaay bi ñu génn Euh, ba gisoon ñeenti xadiis yi mu fi indi defoon nañ tafrij bi bi ci njëkkoon mu doon xadiis mille sept cent soixante mu ne woon abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu an mu muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaal kene moom de nee na laa taxussu bu leen jagleel laylatal jumu'ati guddik ajjuma bi qiyaamin di di taxaw di julli min bayni layaayi lii seppi ko ci biir guddi waaye wala taxussu waaye bu leen bu leen nekk koo xamante ne dangeen ngeen di jagleel yawmal jumu'a bésub ajjuma nag mooy yow guddi gi nga def ko ngir nga jagleel ko di naafila bëccëgam nag nga daal di koy jagleel li nga xam ne bi siyaamin ci woor min baynil ayyaam tànn ko ci biir bés yi daldi koy euh, tànn ci woor boo xam ne moom nga tànn min baynil layaal yi ci biir ci biir min baynil ayyaam ci bëccëg yi jours yi nga bés bi mooy bésu semaine bi nga tànn ci àjjuma bëccëgu àjjuma ngir woor tànn guddi àjjuma moom ngir lan ngir di ci naafila mun a bu ko kenn def illaa lulul an tak an yakuna mu nekk fii sawmin ci woor woo xam ne yasumuhu ahadukum kenn ci yéen da koo baaxoon di woor mu tombeek bés boobu loolu bu mu ko ko teree woor loolu joxoon nañ la ci misaal kaman yasumu yawman wa yuftiru yawman ki nga xamante ne day woor misaalam kii woor benn fan di dog benn fan wala muy woor ay yaamul biir ñetti fan yooyu ci digg weer wi ci weer wu ne mu koy woor mu tombe ceeg am bu ci tombeeg àjjuma loolu dara newu ci waaye euh, te bu boobaa ay yaamul biir yi bu dee loolu la moom de toute façon mooy tere bi doon wax foog mu deñ parce bu dee ñetti fan yooyu ñoo takkaloo xam nga ñoo takkaloo soit waa mu mu woor mu laal vendredi bi soit vendredi bi nekk ci biti mu mujj bés mu mujj ba wala mu nekk bi ci digg bi wala mu nekk bu njëkk bi te bu ci nekk bu boobaa li yonent bi saa wax ci xadis bi ci tegu muy xadis Seydina Abu Hurayra bi day dàq loolu mooy jagle woo ko woor ko moom dong moo tax yenn riwaale yi Seydina Abu Hurayra mu ne yonent saa saa laa yan farit bu kenn wéete bésub àjjuma ci woor voilà te kooku kii woor ay yaamul biit moom ñetti kaa yoo mën a nekk soit ajjuma ji bésub àjjuma bi nekk ci njaalbeen bi bu ci njaalbeen bi la dina woor samedi woor dimanche bu dee ne moo nekk ci digg bi kon day woor lan alxames àjjuma samedi wala moom moo mujj mu wooroon lan li nga xam euh, àllarba alxames àjjuma te boobu lan ne ci xadis sayna Abu Hurayra bi te mooy xadis mille sept cent soixante bi wa anhu mooy sayna Abu Hurayra radiyallahu ba léegi annahu qaala nee na sami'tu rasulallah dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi yaqulu mu naan laa yasuuman na bu mu woor mukk ahadukum kenn ci yéen yawmal jumu'ati bésub àjjuma illaa yawman lu dul bés boo xam ne qablahu bu ko jiitu aw ba'dahu mooy moo wax ayyaamul biid yi façon bu dee loolu mooy def nga ci benn soit mu ngi ci kanam wala mu ngi ci biti wala mu ngi ci digg bi waaye it am na beneen façon woor boo xam ne xadiis bi ñu génn léegi illa an yakuna fi sawmi yasumuhu ahadukum ba wala ba mu def euh, woor boo xam ne kenn ci da koy woor lool man na nekk beneen cas mooy ban cas mooy ki nga xam ne dafa nizar ne ah man de borom bi bu ma wéralee ci sama feebar bi bés ba mu ma wéral ca suba ga laay woor bés boobu tombeek ajjuma bu boobaa da ngay woor du laa ko tànn parce que kañ ngay wér xamoo woon kañ ngay wér wala ah man ni nisaral naa boroom bi ne ne ah bu diw dikkee ni nga xam ne tukki na bés bi mu ñëw bés boobu laay woor mu tombeek ajjuma wala ci suba ga mu tombeek ajjuma loolu nga nisar loolu bokkul ci li nga xam ne moom lañuy ñuy tere li ñu bañ mooy yow nga dikk dàq ko biir ko viser bés boobu bëccëg ne man bés bii nag laa tànn ci biir bés di ko war moom dong kon ñaari xadiis yaa ngi noonu mu des li ci tegu muy mille sept cent soixante-deux mu ne woon waan Muhammad ibn Abbad muy jële ci Muhammad ibn Abbad bokkoon ci waa Quraysh rahimahullah annahu qaala nee na sa'altu Jaabiran man damaa laaj Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu bi ma ko laajee ma ne anaha ndax daa tere annabi yonente bi alayhi salaatu salaam an sawmi yawmil jumaa ci woor bi sub àjjuma qaala nee na mu ne man naam ah kay xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamul buxaari waaye naka noonu imaamu muslim abul xusayn bokk nañ ko solo xadis bi ci mujjoon muy xadis 1763 al imaamu nawawi rahimahullah mu ne woon waan ummil mu'miniin juwayriyata bintil xaaris radiyallahu anhuma mu jële ci nday way ngëm yàlla yi di Juwayriya bint al-Haaris ibn abi Diraar al-Mustalaqiya radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya ne woon soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne anna nabiyya boro yonent saa salaam daxala alayha dafa dugg ci moom yawmal jumu'ati bisub àjjuma wa hiya ta moom sayyidatu Juwayriya moo doon saa'ima dafa wooroon qaala nee na yeneen saa salaam ne ma asumta ams asumti ams ndax da ngaa waroon démb xaalat mu tontu ko ne ko laa déedéet xaala mu ne ko turi diina turi diina an tasumi xana da ngaa bëgg a war suba xaalat laa mu ne ko nee na mu ne saa salaam ne ko fa aftiri kon dogal mu ne rawaahu hadis bi solo na ko al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughira ibnu Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kon euh, hadith yi nag lañ gisoon léegi ñu war a ñëw nag tey comme niñ ko diggee woon ndax dañ doon bañ mu gën a euh, mooy ñu war a gis nag masala yi nga xam ne ñoo nekk ci li nga xam ne mooy woor bés bii lan moo ci ne bésub ajjuma euh, daal di koy ber al imaamu Nawawi rahimahullah buñ tàmbalee ci moom ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj moom waxoon nañ la foofu waxoon nañ la que ne imaam muslim ci kitaabu siyaam baabu karahati siyaami yawmil jumaa munfarida foofu buntu woowu la ko di hadis naa jaabir bi ñu bi mu mujjee bi mu avant dernier fii moom la njëkke moom imaamu muslim daal di ciy teg hadith sayna abu hurayra la yasum ci kaddu la yasum ahadukum yawmal jumaa comme niñ ko gise woon après mu teg ci beneen bu sayna abu hurayra bi mu njëkkandi ci suñu bunt bi ci riyaad bi la taxtassu laylatal jumaa bi qiyaami bi qiyaamin min baynil layaali wala taxussu yawmal jumaati bi siyaamin min baynil ayyaam yooyu la fi andi léegi nag hadith yooyu la doon saraam moom al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu ne wa fi hadhihi al ahadith dalalatun abdullah ad-dalalatu adh-dhahira li qawli jumhuri ashab ash-shafi'i rahmatullah alayhi wa him wa muwafiqihim wa annahu yukrahu ifraduhu ah, wa annahu yukrahu ifradu yawm al-jum'ah bi sawmin bi sawmi illa an yuwafiqa 'aadatan lahu fa in wasalahu bi yawmin qablahu aw ba'dahu aw waafaqa aadatan lahu bi an nadara an yasuuma yawma shifaa'i maridihi abada fa waafaqa yawma aljumaa lam yukrah li haadihi al ahaadiis mu ne ci xadiis yi nii dañ ciy jànge ak tegtal la bu leer bu feeñ ci waxu jumhuuru mbokki Shaafi'i di Shaafi'i yi rahmatullahi alayhim ak ñaan ak ñoom kene dañoo nit ci di ber moo tax mu tudde fii bi baabu Euh, buntu euh, euh, karaahati taxsiisi loolu mooy wax naa la lool mooy waxu imaamu yi bi ñuy jeexal waxoon nañ la li nga xam ne mooy mazhabam voilà mooy Shafi'iyye yi loolu la ñu wax li ëpp ci ñoom loolu mooy seen ngir këne ne dañ koo sib ak ñi ànd ak ñoom wa annahu yukrahu mooy di di di di dañoo sib ngay beral bisub àjjuma ci woor lu dul mu de sa aada comme yi ñu waxoon sànq bi ñuy tàmbale waaw bu dee ne daa jokkale bésub àjjuma boobee mu woor ab bés bu ko jiitu muy alxames bi walla di ci tegu ci moom muy samedi bi wala bu dëppook aadaam boo xamante ne nii comme niñ doon wax mu siyaami daawud nabiyina alayhi salatu wassalam muy nabiyillahi daawud alayhi salaam woor fan daal di dog fan wala mu nisaroon que ah bés bi nga xam ne mooy daa am benn malaat comme doomam feebar wala boroom këram wala jëkkëram wala jabaram wala leneen wala benn xaritam mu ne ah bés bi muy wér de bés boobu dinaa ko woor waaw ah, mu toom léegi yawmul jumaa mu ne boobu kenn daal di koy waaw léegi nag nañu ñëw nag euh, euh, ci li nga xamante ne nii mooy euh, al imaam al xaafis al xajar rahimahullah moo gën a yaatal ci côté bi imaamu Nawawi am na lu muy wax après dinañ ci ñëw insha allah ci waxu imaamu liñ toxale jële ko ci al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra rahmatullahi alayhi léegi kanta al imam al-Hafiz ibn Hajar bi muy sharh hadis bi ci Fathul Bari sharh Sahih imam al-Bukhari ci kitaabu sawm baabu sawm yawm al-jumu'a bi mu ñëwee ci hadis sayyidatu Juwayriya bint al-Harith al-Hilali al-Hilali fan ibn abi dirar yaay maymuna bintul xaaris ñaar ñooñu bokkuñ de ku ci nekk soxnaa yonent bi alayhi salaam yaay maymunatu bintul xaaris kooku mooy hilaaliya kanta kii moom mustaliqiya la ibn abi dirar hmm? radiyallahu anhuma léegi kon bi muy saraa foofu ci la wax lii moom euh, foofu la wax ji nekk mune ne wastadal wastudilla bi ahadithil baab ala man'i ifradi yawmil jumu'ati bis siyaam mu ne tegtaloo nañu ci xadiisu bunt bi léegi xanaa ñu def rek niñ def ci imaam muslim moom mooy imaamul Buxaari waxoon nañ ko bii passé pour fàttali kitaabu sawm baabu sawm yawmil jumaa foofu euh, mu ne fa idaa asbaha saa'iman yawmal jumaa fa alayhi an yuftir gis nga Imaamul yi moom nu mu tudd affaire bi mooy ne buntu woor bésub àjjuma te nit ki bu dee dafa xëy woor bésub àjjuma fa alayhi dafa war ci kawam an yaftura mu daal di dog kon gis nga position Imaamul Buxaari moom wuute na li nga xam ne moom la Imaam An-Nawawi wax ak moom la Shafi'i di wax. kene loolu mooy daa nekk loo xamante ne lu ñu sit rek la yem parce que alayhi moom day wane ni lii farata la waaw mooy lii moom farata la waaw lii farata la <laughs> waaw kon loolu la waaw léegi léegi nag nañ ñëw kon al imaam al al xaafid ibn Hajar mu ne kon daal dinañuy tegtaloo ci xadiisu bunt bi kon wax nañ la xadiis yi nga xam ne non waxuñu la ko xadiis naa Jaabir bi la njëkka di après mu teg xadiis Seydina Abu Hurayra mooy yi ñu nekk fii rek après texte bu Sayyidatu Juwayriya te yooyu yëpp gis nañ leen fii radiyallahu anil jamii fii nii ci Riyaad bi te wax nañ leen sànk bi ñuy tàmbale léegi nag bi muy saraalool lool lay wax ne wastadalla wastudilla bi ahadithil baab ala mana ifrad yawmil jumaa bis siyaam mu ne dañoo tegtaloo ñi nga xam ne dañuy tere xadiis yi que ne xadiisu bunt bi que tere ñuy beral bésub àjjuma ci koor mu ne wa naqalahu Abu Tayyib at-Tabari mu ne al al imaam Abu Tayyib at-Tabari moom daal na koy solo an Ahmad lii que ne dañ koo tere wa Ibnul Munzir ak al imaam Ibnul Munzir wa ba wa ba'd ash-Shafi'iyya an ahmada wa ibn al-Munziri wa ba'd ash-Shafi'i ak lenn ci Shafi'i yi ñoo xam ne wax naa la leen moo gën a siiw moo tax imaamu Nawawi ne ñi ashaabu Shafi'i yi ñi nga xam ne ñoo ci ëpp ñi ànd ak ñoom mais am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ne noo dafa xaraam dañ koo tere wa ka annahu mu ne nag soo ko wax jooju dañ koo tere ji kii bi mu ko toxalee nii mooy day wane ne moom parce que euh, imaamu Nawawi moom dana ashaabu Shafi'i daf koo joyal waaw que mooy jumhuru sauf que dana li qawli jumhuri ashaabi Shafi'i li ëpp la majorité ñi nga xam ne ñoo mooy taalibe imaamu Shafi'i mooy Shafi'i yi moo tax lii nii nga xam ne moom la euh, moom la toxal ne moom la ci noonu euh, tudd Abu Tayyib at-Tabari toxal loolu jële ko ci imaam Ahmad imaam Ibnul Munzir ak lenn ci Shafi'i yi loolu mbir la moo xam ne mu am la moo tax imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy wa ka'annahu dafa mel ni nag axadahu min qawl Ibn al-Munzir waaw mu ne lii nag mu toxale ci Ibn al-Munzir ne moom da koo dañ koo tere te ñu nee dañ koo tere mooy daa xaraama ah te imaamul Buxaari gis nga léegi waxam loolu la jël nit ki bu bu xëyee woor faalay daa war ci kawam bu dog mu ne loolu daa mel ni da koo jële kon ci waxu imaam Ibn al-Munzir bi nga xam ne moom la rahimahullah ne sabata an-nahyu am sawmi yawmi al-jum'a kama sabata an sawmi waaw mu ne ndax imaamul munzir dane ibnul munzir sax na rahimahullah tere gu ñu aaye di woor bi su àjjuma comme ni nga xamante ne noonu la saxe tere guñ tere nit ki di woor bi su iid bi su iid woor ko daa xaram waaw xanaa ki nga xam ne bi mu xëyee tabaski la lekkul mais mu lekk ci li nga xamante ne nii mooy mooy res bi ba ba kii ba kii mu door a lekk te kooku mooy loolu mënuñu tudde lool comme koor gi ñu xam sinon bu dee woor gi ñu xam woor bésub ayit loolu dafa xaram voilà dafa xaram léegi mu ne wazaada yawmul jumaa ah, mu ne mu yokk yawmul jumaa al amru bi fitri man araada ifraadahu bi sawm mu ne fa hada qad yushiru bi annahu yara tahrima léegi nag mu ne imaam ibnul munzir kon eh, li nga xamante ne moom abu tayyib at-tabari loolu na doxale ci moom nee na daa mel ni ci waxam ji la ko jële la ko déduire ndax bi mu ne sax na que tere nañu tere nañu li nga xamante ni nii mooy di woor bisub àjjuma ah, comme li nga xam ne noonu la saxee ñu tere woor bisub ayit ba pare mu ne imaam Ibnul Munzir ne bisub àjjuma yeneen saa salaam da cee yokk leneen dafa digal képp koo xam ne woor na mooy yaay Juwayriya mi radiyallahu anha ba mu ko defee dane ko dogal waaw beral ko koor ndax dangaa wóoroon démb déet ndax dangay woor suba mu ne ko déet mu ne ko fa afsir may ko beneen choix waaw mu ne loolu nag day yëgli ne kon ah loolu day wane ne kon woor ko daa xaraam waaw te lii mooy mazhabu imaamul Buxaari yi ni mu waxe nii waaw mu ne wa qaala rahmatullah alayhim wa qaala Abu Ja'far at-Tabari mu ne kanta al imam Abu Ja'far at-Tabari bu ko jaawale kede Abu Tayyib at-Tabari non <laughs> mu ne kanta al imam Abu Ja'far at-Tabari rahmatullah alayhi moom dane yufarraqu bayna al-iid non yufarraqu yufarraqu bayna al-iid wal-jumu'a bi anna al ijmaa munaqidun ala tahrimi sawmi yawm al iid walaw saama qablahu aw ba'dahu bi xilaafi yawm al jumu'a fal ijmaa munaqidun ala jawaazi sawmihi liman saama qablahu aw ba'dahu mu ne kanta al imaam Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah mu ne day di def teqantal diggante nit ki woor bi nga xam ne mooy bésub iid loolu ijmaa la ak bésub àjjuma foog ñu teqantale même bu dee tere bi sax na. même bu dee tere bi même bu dee tere bi sax na mooy këne euh, ci ñaar yit mais bésu it moom ijmaa dafa am këne fasu na këne dafa xaram nit ki di woor bésu it même bu dee woor na un bis avant wala di wala bi ko mu ne moom mooy bokkal ajjuma ajjuma yeneen saasaam lim ci tere mooy nga woor ko moom kese bu dee da ngay woor bés bu ko jiitu wala bii ñëw après loolu garaawul alors que bésu it du loolu mooy nga woor bi ko njëkk bés bi ko jiitu ak bi topp ci ginnaawam lépp ci yam dafa xaram alors que bésu maïd non bésu àjjuma boog déedéet boobu ijmaa tamit fasu na que ne euh, bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne possibilité woor euh, possibilité mu ne loolu tamit sax na que nit ki bu dee ne euh, daa woor possibilité bésu àjjuma nga woor bés bi ko jiitu wala bés bi ñëw ci ginnaaw. alors que bésu tamit complet kon nga gis différence boobu leer na al imaam al haafid na Hajar muy continuer rahimahullah mu ne wa naqala Ibnul Munzir rahimahullah wa Ibnu Hazm az-Zaahiri rahmatullah alayhima man'a sawmi an Ali loolu tamit mooy attention mooy dañ ko daa xaraam loolu mooy mazhabu Zaahiri yi ah foog naa Zaahiri yi moom jarul sax di laaj ndax tellement dafa leer loolu mooy mazhabu Zaahiri yi ah moom jarul la wax sax voilà moo tax al imaam Ibnu Hazm mu ne imaam ibnul Munzir naka noonu al imaam ibnu Hazm rahmatullah alayhima daal dinañuy toxal tere goo xam ne moom la tere muy woor bésub àjjuma di ko bés di ko de euh, kii jagleelu woor moom kese jëlee na ko ci Seydina ñoom ñaar nettali nañ ko Seydina Ali ibn Abi Talib ak naka noonu Seydina Abu Hurayra ak Seydina Salman ibnu al ibnu al Islam al Farisi ak Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu ba mu ne qaala ibnu Hazm laa na'lamu lahum muxaalifan min as-saxaaba imaam ibnu Hazm ne xawma xamuñu ku wuteeg ñoom ñii saxaaba yii ci biir saxaaba yi ku wuteeg ñoom lii ñu jàpp radiyallahu anhum kon ñii moom mooy ñii ñii dañu ne daa xaram woor te loolu li koy dëgëral ñoom seen seen seen cësluwaay bi gën a rëy mooy xadiis Sayyidatu Juwayriya bii nga xam ne moo mujj radiyallahu anha te ñu wax ko fi léegi al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne wa dhahaba al jumhuur ilaa anna an-nahya fiihi lit-tanziih kanta jumhuurul ulamaa rahmatullah alayhim ñoom ñu wone non c'est que euh, te loolu mooy moo tax imaam an-Nawawi tudde noonu ne baabu karaahati taxsiis yawm al-jumu'a bi siyaam moom ci ci jàkk ci biir la wax voilà euh, boo xam guddi gi wala euh, ngir julli waaye bëccëg yi ngir woor loolu mooy waxu jumhur moo la imaamul ne loolu wa qaala wa dhahaba mu mu dem jeng jumhurul ulama ilaa jëm ci anna nahya fiihi li tanzih kene tere gi yoneen saa saam tere laa taxussu laylatal jumu'a bi qiyaamin min bayni layaali wa laa taxussu yawmal jumu'a bi siyaamin min baynil ayyaam ak laa yasuumanna ahadukum yawmal jumu'a tere biñ tere woor bésub àjjuma Euh, euh, ber ko moom wor ko moom kese loolu euh, li la mooy dañ koo si ci kibeel la waaw waaye à vrai boo xoolee dalil yi wax jooju gunu la dëgër waaw parce que bu doon ne li la yonent saa salaam doonu loolu wax quand même sayyidatu Juwayriya fa abtir dog fa abtiri dogal dangaa woroon démb déedéet dangay woor suba déedéet dogal dogal mooy képp ku fa mënoon a nekk mooy dogal la lay wax te ndax wax la en plus hadith sayyidina Abu Hurayra bi laa yasuumanna ahadukum te an-nahyul mutlaq yaqtadil fasaad waaw mooy tere guñ doyal day wane ne loolu dafa xaraam ak ak tahrim hatta yarida dalilu taxsiis ba mu am tegtal buy ñëw di jagleel ne ah jagleel mbir mi ne lii kat lee taxoon alors que loolu. day jagleel wala mu ñëw gindi ko mooy hatta yusarrif an yasrifahu sarif ba am loo xam day ñëw gindi ko ca xaraam bi yóbbu ko ci liñ sib te loolu amul fii waaw mooy boo ko woorul moom kese boo ko woree moom kese loolu dafa xaram boo ko booleeg leneen loolu moo possible wala yiñ la waxoon kaa yim ne illaa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum ba mu nekk ba mu des bés boo xam ne day daa tombeek loo xam ne kenn ci yéen da ko doon woor lii kese la lii kese la lii kese la léegi kon loolu dalilu ñee loolu moo gën a lëng te ne loolu dafa xaram waaye nañ continuer waa jumhur nag ñoom parce que ana bi lan moo ko dindi waaw te gis nañ Abu Hurayra ca Kaaba nga nekk gaa yi eh, Abu Hurayra yow yaa tere nang mu ne terew ma dara man maa dégg yoon waaw ne waaw maa dégg yoon saa salaam mu tere kuy woor bés ajjuma moom kese Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ah anaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam ah an sawmi yawmil jumu'a qaala na'am wa rabbil bayt waaw <laughs> ndax yeneen saa saam daa tere ñuy woor bésub ajjuma mu ne waaw waat naa ko ci borom néeg bi fekk da doon wër kaaba gi moom Seydina Jaabir ibnu Abdillah radiyallahu anhuma loolu moo gën a dëgër insha allah léegi nañ continuer ci wax yi am kon waa jumhur dañ ne annahyu tabdo les Shafi'i <laughs> rahmatullah alayhim li tanzih mu ne wa an Malik wa Abi Hanifa kanta imaamu Malik imam Abu Hanifa rahmatullah alayhima ñoom lii moom kenn ko sibul woor bésub ajjuma kese kenn sibu ko waaw lii moom léegi nañ continuer mu ne qaala Malik mu ne Malik sax daa wax imaamu Malik moom daa wax ci Muwatta la ko waxe comme ni imaamu Nawawi di wax loolu lañ bëggoon nañ imaam Malik dina imaam an-Nawawi dina ñëw léegi dina ñëw après li muy wax ci waxu imaamu Malik imaamu Malik rahmatullah dafa wax ci al muy téereem bi mu ne lam asma ahadan min ahli al wal fiqh wa man bihi yuqtada naha an siyaami yawmi aljumaa wa siyaamuhu hasan wa qad ra'aytu ba'da ahli alilmi yasuumuhu wa araahu wa uraahu kaana yataharraa fa haadha alladhi hmm? léegi waaw foofu la yem mooy imaamu Maalik dane man masuma woon man dégguma kenn ci boroom xam-xam yi fii ci Medina ak boroom xam-xamu fiq yi boroom kellete yi mooy boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne dañ leen di roy ci ñu baax ñi kenn kenn koo xam ne tere na ñuy woor bésub àjjuma kon nag man li ma gis imaam Maalik rahmatullah mooy woor bésub àjjuma moom kese loolu lu baax la lu rafet la alhamdulillah wa qad ra'aytu gis naa ba'd ahli al-ilm lenn ci xam-xam yi fii ci Medina ñoom ñu koy woor te gis naa ne kookee kenn ci ñoom mu koy woor te gis naa ne kooku daa mel da doon yaakaar naa ne da doon dàq bés boobu di ko woor bésub àjjuma waaw waaye lii nii de toute façon <laughs> mooy <laughs> imaamu Malik na ko noon imaam Abu Hanifa ñu ne dañ koo sib lenn kese mën a am mooy ne hadis bi da leen a jotewul du tout non loolu kese la waaw moo tax xoolal imaam al-Hafiz na Hajar mu ne eh, bi bi mu waxee li imaam Malik wax mu ne qaala Daawudi imaam Daawudi mi nga xam ne moom Maliki la rahmatullah alayhi mu ne la'alla an-nahya ma balagha Malikan ñun moom li ñu gis. luñ ko mën a utal ngànt <laughs> imam Malik mooy tere yii hadis yii mooy jotawul imaamu Malik loolu kese la mën a doon parce que quand même mooy imaamu Malik ak fi mu tolloon quand même ak ni mu takkoo woon ak sunna du dégg yoneen saa salaam di wax wax di laa yasuumanna ahadukum yawmal jumaa illa yawman qablahu aw ba'dahu bu kenn ci yéen woor bésub àjjuma lu dul bés bu ko jiitu wala bi ci tegu ba pare laa taxu suu bu leen jageyel yawmal jumaati bi siyaamin min baynil ayyam illa an yakuna fi sawmin yasuumu ahadukum bu kenn ci yeen jagleel bisub ajjuma ci woor lu dul woor boo xam ne daa amoon aadamu tombeeg bis boobu ak li mu wax sayyidatu Juwayriya radiyallahu anha ndax da ngaa wóoroon démb mu ne déet da ngay wóor suba mu ne déet mu ne ko fa aftir yi dogal Seydina Jaabir ndax dañoo tere yeneen saa sax daa tere ñuy woor bisub ajjuma mu ne waaw loolu lépp imaam Maalik mënu la gis loolu ba pare di tenir discours loolu moom imaamu Malik sori di gis hadis mel nii ba pare ah di ko jënde parce que gis naa ñoo xam ne defuñu loolu moom xalaatuñu imaamu Malik di mel noonu waaw <laughs> moo tax imaamu Daawud ne non affaire bi lenn la mooy la'alla an-nahy ma balagha Malikan amaana te loolu mooy li plausible loolu lañ mën a xalaat ci moom jotewul imaamu Malik rahimahullah waaw kanta imam uh, uh, kii mu ne wa zaama Iyaad mu ne kanta beneen taalibe imam Malik bi moom mooy Maliki la mais pas taalibe direct mooy al-Qaadi Iyaad ibn Muusa al-Maliki dëkkoon fii ci Maroc rahimahullah mu ne anna kalaama moom wa zaama Iyaad anna kalaama Maalik rahimahullah yu'xazu minhu an-nahyu an ifraadihi li'annahu kariha an yaxussa yaw an yaxussa an yuxassa yawmun min al-ayyaam bi ibaada waaw kon nag mu ne kon nag bu dee lii fa yakunu lahu fil mas'alati riwaayatan mu ne nag toog mooy imaamu Maalik li mu wax ci Muwatta daal ya mais imaam al-Qaadi Iyaad di taalibeem xam tamit ay wax imaam Maalik moom nee na imaamu Maalik ah mu ne ah Iyaad de nee na mooy <laughs> imaam al-Qaadi Iyaad nee waxu imaam Maalik boo jàppee ay waxam yi muy wax nga xool ay wax ba bii nii exactement mën nga ci jëlee ne imaam Maalik day tere tere la gën a jege. di woor bésub àjjuma moom kese lu tax parce que moom imaam Maalik ci boppam dafa sit ñuy jagleel benn bés ci ay jaamu yàlla waaw waaw ut ak jaamu yàlla yoo xam ne nga ut benn bés boo xam ne tout le temps foofu kese nga koy def loo xam ne saxul ci ci ci lu fekk yonent ma lay saam tëral yow nga jël sa bopp boo xam ne benn bés boo xam ne loolu kese lool du koo sit kon nag bu boobaa kon lii woor bésub àjjuma di ko dàkk moom kese waxu imaamu Maliki bu ñu boolu loolu la war a joxe mais sauf que imaamul Hafiz ne ah bu dee de lii wax na kon xanaa kon ñu ne imaam Malik ñaari wax la ci am bi mu wax ci Muwatta ak lii imaam al-Qadi Iyad di déduire ci ay waxam waaw. Euh, <laughs> mu ne waa Aaba Ibnu al-Arabi waaw mu ne al imaam Ibnu arabi al-Maliki ayibal na. qawla Abdul Wahhab minhum mu yàlla Abdul Wahhab al-Maliki rahimahullah mu al imaam Abdul Wahhab daal di nay ayibal waxam bi ci bokk ci Maliki yi lii mu wax ne yawmun ne nii <laughs> yawmun laa yukrahu sawmu ma ghayrihi fala yukrahu wahda aw li kawnihi qiyaasan ma wujudin nas voilà mu ne daal di nañuy daal di nañuy imaam Ibn al Arabi al Maliki daal di. ayibal waxu ne waaye imaam Abdul Wahhab nan la mën a waxee ji ci wax ji mu naan bis boo xamante ni nii kenn sibu ko ñu woor ko boo ko booleeg beneen bis kon moom kese bu dee dafa wéet moom kese kenn waru koo sib loolu mu ne ci xiyaas la ko jëlee que ne mu ne lii li tax mu dal ci kaw mooy day xiyaas loo xam yow na yeneen saa sa wax lu leer lii yi ñëw fa xadiisu buntu bi yow nga ñëw di xiyaas naan waa comme que daal buñ ko boolee beneen bés duñ ko tere kon moom bu dee moom kese waruñu koo tere loolu mooy lan loolu mooy li nga xamante ne mooy qiyaasul saadama nas mooy qiyaas boo xam ne dafa mbëkkanteeg texte bu ñëw te loolu bokk na ci qawaadixul euh, qiyaas yi nga xam ne day tax bépp bu raisonnement par analogie gëndale booy def di alors que texte yoneen saa sam leer dañ koy jël teg fee day tax loolu du baax waaw moo tax moo imaam walahul haqq al imaam Ibn al Arabi kanta imaam an-Nawawi xoolal imaam an-Nawawi bi mu waxee li imaamu Maalik wax noonu ci Muwatta tañ wax ko léegi mu ne loolu fa hada alladhi qaalahu lii nga xam ne moom la imaam Maalik wax. mais moom man dégguma kenn ci boroom xam-xam yeeg boroom xam-xamu fiq yeeg ñi ñuy roy koo xam ne tere na ñuy ñuy ñuy woor bésub àjjuma te woor ko daa nekk loo xam ne moom kese lu baax la te gis naa kenn ci boroom xam-xam yi fii koo xamante ne nii moom da koy woor wala dañ koy woor mel ni da koy sax li ma njort mooy day dàq bis boobee. imaam an-Nawawi ne ci al-Minhaj fa hadha alladhi qaalahu huwa alladhi raa imaam Maalik li mu wax mooy li mu gis waaye waqad raa ma keneen ku dul moom imaam Maalik gis na lu wuteeg li mu gis mooy Medina am na ñoo xam ne dañ ko doon bañ doon ko def ndax Seydina Abu Hurayra Medina la ne woon Seydina Jaabir dëgg la Makka ak Medina te taalibe yu bari ci moom lañ ko jële waaw imaam Maalik bu gisul lool am na ñeneen ñu gis ñoo xam ne ñoom ñu ngi ko doon woon non non ñu ñu ngi doon maytandiku lii di ko di ko di ko beral moom kese soit ñu boor a ko beneen wala boog duñu ko wor moom kese mu ne waqad sabata imaamu Nawawi te sax na rahmatullah alayhi annahyu an sawmi yawmil jumaa way sax na tere buñ tere di beral bésub àjjuma woo comme ni mu nee ci hadith yi kon nag fa yata'allanu fa yata'ayyanu al-qawlu bihi kon nag li ràññeeku képp kenn amul man Maliki la imaam Maliki sama sëriñ loolu waxa ah. ana imaam Maliki boppam waxul ne képp waxu euh, boo xam ne. Euh, euh, euh, faqi am na les ci jël am na les ci teg ba mu des waxu borom xabru bi kon moom waxam bu wutee te imam imam yëpp ñoo ci d'accord que képp koo xam ne sa wax dafa wuteeg waxu yonent bi alayhi salaam jamono ja sa wax wuteeg waxu yonent bi alayhi salaam da nga koy tegee ji nee.